ñu ngi woon ba léegi ci sariyatu sariyatu bi'r ma'una muy ñooñu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yónni woon fi nga xamante ne ni mooy bi'r ma'una nekk fo ci najd ci xelalu abu bara amir ibn malik ibn jaafar mulaa'ibul asinna gis nañ yonent bi aleyhi salaatu wassalaam comme niñ ko gisoon ci riwaaye imaam al buxaari raxmatullah aleyhi ak imaam ibn isxaaq raxmatullah alal jamii ak ne yónni woon na mbooloo ci ay saxaaba ñu dem biñ demee ñu daldi leen faat bam des ñaari nit bokk na ci ñooñu di seydina abu umaya amr ibn umaya ad-damri radiyallahu anhu wa arda ak zayd ibn kaabin ci jataay bi ñu génn nag gisoon nañu lépp gisoon nañu moom it ni mu ni ñu ko jéggale woon ba bàyyi ko ak bi mu ñibbee ci yoon bi lam ñamu dajeel ak ñim leen ray ñim leen reye ba yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nag ne ko ñooñu nga rey samay alliés lañu fu ma jaar kon dinaa leen ndàmp moom dafa foogoon ne ci waa banu amir comme que dana rek ci banu amir la bokk ma foog ne amirum moom lay wax ndekete du moom ki amir ibn malik la mulaa'ibul azhinna kon nag gisoon nañ nettali bi ba foofu yonent bi aleyhi wassalaam ne woon da leen di ndàmp waaye xabaar boobu noonu ak xabaaru waa arrajiya ñi mu yónnee woon fële ca Makka ñu jaaraale ci waa Qaara ak waa Adal ngir woo leen ñooñu noonu it rey giñ leen rey mu metti woon ko lool moom aleyhi salaatu wassalaam ba moo tax mu paase woon ci riwaaye imaam al Buxaari yi imaam Anas ibn Malik wax naa la imaam Muslim ibn al Hajjaaj alqushayri yu naysaabuuri raxmatullahi alayhi tamit daal na koy solo waxoon nañ lañu ko solo ci asxaabu sunan ak masaaniidi musnad imaam ahmad ñoom imaam ibn abi shayba ñoom boroom musannaf yooyu ñoom solo nañu ko eh, imaamu ñu ne woon yeneen seydna anas ibn malik radiyallahu anhu am na lañ ko jële seydna bi ñu defee lool yonent bi alayhi salaatu wassalaam daldi paase weeru lumb am na boo xam ne salaasiina sabaaxan trente bés ay suba ay juy bés yoo xam ne day ñaan di yad'u ala ri'lin wa dhakwana wa usayya wa bani lihyan mu ne muy ñaan yàlla ñaan yàlla waa ban waa ri'l waa dhakwan ak waa usayya ndax ñoom ci beneen riwaaya asatillaha wa rasula dañoo moy yàlla mooy yonentam bi aleyhi salaatu wassalaam kon mu doon def lool di xunuut ci ñoom di ñaan yàlla yàlla teg leen ay mbugal yu tar léegi ñun foofu lañu yemoon ne woon kon tey boo fàttale ko li ñu annoncé woon mooy dañuy gis masalatul qunut muy qunut àtte bi euh, ak lan ak sariya bu seydina Amr ibn Umayya ad-Damri ndax ba léegi ñu ngi waale waale ci tarjamaam ba léegi jeexul ndax événement yi ñoo bari ak li ci xew Euh, bu dul woon ne nag dama annoncé woon ne dañuy def masalatul xunuut bi ba pare door a gis sariya boobu kon dañ doon def sariya bi ba pare masalatul xunuut bi ñu daal di koy def ci li ñuy jànge ci ñaari ci ci xew-xew yooyu sariyatu raji' sariyatu bi'r ma'una ak sariya bu seydina amr ibn umayya damri bu ñuy diis liñ ciy jàngee ñu defaale ko foofu waaye comme que yi lañu waxoon nañu topp ci li ñu waxoon mooy ne dañuy gis kon masalatul xunuut loolu kon moom lañuy gis insha allah a xunuut nag xam nga euh, jotoon naa wax ay avis mooy avis yi am ci boroom xam-xami raxmatullaahi alayhim ah xunuut baat la boo xam ne ci arab mooy taarif d'abord xam lan mooy xunut <coughs> waa xunut mooy lan bala ngay ñëw di dugg ci ay wuute waa tee nga ñoo wax luy xunut d'abord bala ngay dugg ci wuute yoo xam ne ñun xamuñu li ngay wax mooy lan nga ñu naan diwoo wax lii ñiiwoo wax lee ñeewa wax lee te ñun xamuñu li ngay wax ma ne la wax ngeen dëgg de lii ngeen wax nag loolu rekk a jub nag mooy a ah, définir d'abord bala ngaa wax ci dara nga xam mooy lan voilà mooy tasawuru ci yeneen fànn dañ koy woowe tasawurul masala mooy nga xam yow de quoi s'agit-il ce dont on parle on parle de quoi nga xam lool ba pare kon nag xunut dafa bari ay ay ay ay ay ay maa ay maa ay ay lu muy tekki ay maana yu bari la yor ah ku mel ni imaam Ibn al Arabi imaam Ibn al Arabi al Maliki mooy Ibn al Arabi boroom tafsiru al Qur'an boobu ahkaamul Qur'an yooyu bu imaam al ne woon ci taalibe kii al Ghazali taalibe imaam al Ghazali la woon waaye imaam al-Ghazali Shafi'i la mais moom Maliki la mais taalibeem la woon ah, imaam Ibn al-Arabi al-Maliki rahmatullah alayhi moo defit shara sunanu Tirmidhi boobu ah, moom daal dinay citer que ne ñëw na diis maanaa yoo xam ne yu xunut di tekki dix maana dix sens yoo xam ne moowu xunut moom lay tekki ndax xunut dafay go ci xanata xanata xanata ci loolu la jóge mooy racine bi kaaf bi nuun bi ak taa bi loolu mooy li nga xamante ne nii mooy racine bi léegi mu ne moom am na lu ma dix sens yoo xam ne répertorié na ko moom imaam Ibn al-Arabi xunut day tekki du'a mooy ak ñaan ñaan ak du'a u day tekki loolu comme nit ku ñaan xam nañ ñaan ñaan moom xam nañ ko comme ngay ñaan sa boroom loolu dañ koy woowe qanatar rajulu nit ki mu ngi ñaan boroomam ñu wax ñu bool ñu ne qunut lay def waaye day tekki xushu' mooy toroxlu ngir sa boroom loolu it xunut da koy tekki loolu gis nañ que ne loolu da koy tekki mu ne day tekki tamit al ibaada mooy jaamu jaamu yàlla rien di jaamu yàlla loolu dañ koy tudde waa ji xaanit la abid moo abid jaamukatu yàlla mën nga ko teg ma synonyme am bokk na ci suñu yi xaanit voilà ah kon ñaata ngoog ñetta ngoog ñeenteel bi day tekki topp yàlla taa taatullahi wa rasuli topp yàlla topp yonent bi alayhi saa salaam dañ koy woowe xan xunuut waaw taxawal loolu tamit saxal ko continuer ko dëggal ko loolu dañ koy woowe qunut mooy jaamu yàlla jooju muy taxawal bi ak dëggal bi ak iqaamatuha ak iqraaru waaye dañuy woowe qunut day tekki tamit sukuutu salaat mooy booy julli noppi gi ngay noppi kon li xaris boo xoon seydna abdallah ibn abbas euh, ibn mas'ud radiyallahu anhu moom mu ne mbir yi dañ doon wax mooy buñ doon julli dañ doon boo mënoon ngay wax ak kuy julli ba ni alquran di wàcce wa quumu lillahi qaanitiin loolu mooy wa quumu leen bu ngeen di julli ngeen taxaw lillahi ngir buur yàlla taxawal ko julli ji qaanitiin ngeen noppi léegi amatul wax ñu lindi wax amatu voilà la yonent la ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam inna li salaati la shola ne ko nag julli dafa am yitte gu rëy yow rek doy na préoccupation ba mu ko yónnee mu ñëw fekk léegi muy wax ak yonent bi alayhi salaatu salaam wuyu ko mu foog ne waadu moom daa yàqule yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko nag mooy daa am lu xew ci ginnaawam téegu ko mooy àtte bu bees léegi amatul kuy julli ñuy wax ak moom kon xonóot day tekki loolu mooy sukuutu salaa mooy nga noppi booy julli waaye day tekki alqiyaam mooy taxaw gi ngay taxaw pour julli taxaw googu rek dañ koy woowe xunuut tamit waaye guddal gi guddal li nga xam ne mooy taxaw gi loolu yi dañ koy woowe xunuut muy neuf mu ne bu mujj bi dawaamu taa mooy sax ci jaamu yàlla sax ci topp ndigal loolu dañuy wone loolu ne jëf jooju xunut kon diis yaa imaam Zaynuddin al-Iraqi daal dina koy way yii diis yooyu kiy imaam al-Hafiz kii imaam Ibn al-Arabi al-Maliki mu ne walafdul qunuuti udud maanihi tajid mazidan ala maani mardiya ducaa'un xushuucun wal cibaadatu taacatun iqaamatuhaa iqraaruhu bilcubuudiyya sukuutu salaatin walqiyaamu wa tuuluhu kadaaka dawaamu taacati raabixil qunya kon loolu la ko noonu la ko waaye mooy yi ñu tudd noonu la def noonu moom imaam Zaynuddiin al-Iraaqi raxmatullahi alayhi léegi kon bu dee ni gis nañu li nga xam ne moo jëm kon ci wàllu définition bi léegi xunuut premièrement mooy dafa siiwe ay précision te loolu am waxoon nañ mais comme que dañ ci ne nañ préciser waxoon nañ ne xunuut nekkul ne ci fajar rek la am xam nga ci la siiwe surtout ci ñenn ñi ci ñëpp ci nit ñi ñoom pour ñoom surtout ñi nga xam ne seen mazhab day wax loolu par exemple ay Sénégal yi bu dee ngiru Maliki ci tem nit koo xam ne mooy bon ñi nga xam ne pas boroom xam-xam yi wala euh, sàkkatu xam-xam yi lool xam nañu ko loolu dinañ ko xam mais mooy ne en général dañuy nit ñu bari nañu foog ne xunut kii rek la nu mu tudd fajar la ak witar walla xunutul witri wala witar mais du loolu rek nañ gis ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom xunuut na lu ëpp loolu xunuut na ci ci ci riwaaya nañ ci xadiis yoo xam ne yu wér la nekk ñu ngi yenn yu yenn yu ñu ngi saxiixay bi yoo xam ne moom daal dinay xunuut ta tisbaar tàkkusaan timis yépp gee yépp riwaaya yi ñëw na wax loolu léegi kon loolu pour mise au point que ne xunuut rot na que yonent bi alayhi salaatu wasalaam du ne timis ak gono suba ak gee rek la fajar ak gee rek la déedéet ñëw na ci yeneeni kii ko ne moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dal dinay xunuut ci yeneeni jamono kon loolu mooy lu jara xam la yeneeni waxtu ci waxtu julli julli léegi nag mu am beneen affaire boo xam ne jar naa préciser mooy ne instant bii nii nii ñuy euh, fii nii may jële wax ji nag di wax mooy li nga xamante ne moom lañuy gis li nga xam ne moom lañuy gis mooy xunuutu fajar d'abord xunuutu fajar moom lañuy gis d'abord mooy fajar jullit fajar xunuut bi nga xam ne moom lañ ciy def moom lañuy jëkk a gis insha allah bi nga xam ne moo am ci boroom xam-xam yi raxmatullah alayhim ci xunuutu fajr mooy julli suba ah moom lañu euh, buñ jëlee li imaam kiy wax doomi kiñ tudd léegi Zeynuddin al-Iraqi Abu Zur'a doomam ji tudd Abu Zur'a eh, moom mu ne di Waliyuddin Waliyuddin al-Iraqi Abu Zur'a al-Iraqi mu ne moom waxoon nañuy mbiram moom moom imaam al-Hafiz ibn Hajar ñoo bokkoon seen sëriñ ñoom ñaar ñépp moo doon seen baay baayam moom di imaam Zayn euh, Zaynuddin al-Iraqi imaam al-Iraqi moom bu jëlee ngir xool lan la wax ci masala mi bi muy koy wax ci tarxu tasrib fi sharxi taqrib téere bu baayam bind taqrib ci asaanid yi euh, <coughs> moom la def moom la jël daal di koy sharaa moom doom ji voilà bàyyi jeekul def kii bi moom mu ñëw sharaa ko yàlla nag tumurankewul léegi rek la tumuranke moom tumurankewul ndax ku niru baayam rek mooy yow fama zalam bëy dañ ne wolof njaay danaan bëy du bëy du tëb doom jëy bët foog naa loolu lañu wax voilà kon loolu la moo tax lii la rek waaw al baladu tayyib yaxruju nabaatuhu bi izni nabaatuhu bi izni rabbi wal wal wal bi nga xam ne baaxul nag ah kooku beneen affaire la kon mooy dëkk bu sell nit ku sell it loolu kon doom ji bu jaaree ci tànku baayam bay sharalu baayam bindoon loolu def ci commentaire bu am solo tudd ko tarxu tasri muy téere bu am solo foofu dane bi muy wax ci fii dane fii fekk bi muy wax noonu mu ne fekk muy wax xadiis bi doon wax loolu euh, ci wàllu qunut mu ne danañ ci jële li xujjatun liman istahabba al qunut mu ne lii de xujja la mooy preuve la pour ñi nga xam ne ñoo sopp ko ne dañuy qunut fii salaati subhi ci jullit fajar suba léegi kan moo wax loolu ko ne dañ koo sopp mu ne wa huwa qawlu Maalik wa Shaafi'i wa Muhammad ibn Jarir at-Tabari mu ne ñi ne ñoo sopp xunuut ci julliy fajar wax naa la ne foofu moom lañuy ñuy traité traité wuñ julli xunuutu witar ak xunuutu feneen déedéet fajar jullit fajar kon première wax mooy dafa am ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne dañ ne dañ koo sopp mu ne te loolu moom la imaam Maalik wax te imaam Shaafi'i ak imaam Muhammad ibn Jarir at-Tabari ah léegi waaye lii nii Shafi'i yeeg Maliki yi rahmatullah alayhi am na différence ñoom ñoom seen sopp gi moo tax mu ne moom ba léegi imaam Zaynuddin euh, imaam Waliyuddin al-Iraqi ci Tarhu Tasrib mu ne ah wa ja'alahu asxaabu Shafi'i min al-ab'ad min ab'ad as-salati allati yashra'u li tarkiha sujudu as-sahwi wa ruwiya an al-Hasan al-Basri aydan anna fi tarkihi sujuudu sahwi mu ne léegi lii mooy teqantal li nga xam ne nag mooy sopp googu ñoom ak maalikiye yi li ñuy wax sopp bokkul mooy ne maalikiye yi ak ñoom li ñuy neen sopp gi mooy ne ñoom sunna mu akkada la ci ñoom mooy loo xam ne dafa feddale ko comme li nga xam ne noonu la imaam Euh, an-Nawawi rahmatullahi alayhi daal di wax ci kitaabul adkaar al-muntaxab min kalaami sayyidil abraar muy al adkaar foofu imaam an-Nawawi rahmatullahi alayhi indi na fa fi mu def buntu baabul qunuuti fi subhi foofu noonu indi na fa traité fa masala mi ah. mu ne waalam ann alqunuuta mashruun indana fi subxi wa huwa sunnatun mutaakkida law tarakahu lam tab lam tabtul lam tabtul salaatuhu lakin yasjudu lissahwi sawaa'un tarakahu amdan aw sahwa mu ne moom imaam an-Nawawi ci al adkaar pour walla différence bi am diggante maalikee yi seen sopp goog li imam zay euh, euh, waliyuddin ne ñoom dañ ko sopp ñoom euh, imam malik ak imam shafi'i que ne maalikee yi shafi'i yi am na wuute mooy loolu ñoom imam malik wax loolu la seen ngir wax mais mooy am na wuute diggante ndax mooy li imam an-Nawawi wax ne que xamal que ne dafa nekk loo xam ne lu ñu yoonal la ci ñun ci julli suba dafa nekk nag sunna boo xam ne mu ta mutaakkida bu feddaleku la mu ne law tarakahu bu ko nit ki bàyyee lam tabtul salaatu julleem yàquwul laakin waaye lan la koy rattraper yasjudu li sahwi day sujuud sujuudu sahwi sawaa'un moo xam moo yem bu dee ne moo ko bàyyi tarakahu amdan moo xam da ne da ko bàyyi tay ko ko day sujuud sujuudu sahwi aw sahwan wala mu jamut mu juum voilà mooy bu ko bàyyee law tarakahu law lam tabtul salaatu julleem du yàqu waaye comme que mais nag da koy sujootal sujootu sax wi moo xam moo ko tey bàyyi ko wala mu daal di koy ñàkk bàyyi kon loolu la imaam an-Nawawi wax ci al azkar bu ñëwee continuer ci li imaam Waliyuddin di wax ci tarxu tasrib kon mu ne wa ja'alahu def na ko nag ba asxaabu Shafi'i kene qunut ngiiru imaam ash-Shafi'i di Shafi'i yi rahmatullah alayhi dañ ko boole ci yi nga xamante ne ci partie julli yi nga xam ne boo ko bàyyee yi ñuy yi ñu yoonal ci julli yoo xam ne boo ko bàyyee yow da nga koy sujoodal sujoodu sahwi mu ne toloolu loolu nañ ko tamit ci imaam al-Hasan ibn Yasaar al-Basri rahmatullah alayhi kene ku bàyyi xunuut ci su julli fajar yow da ngay sujjóot sujjóotu sahwi mooy ñaari sujjóot yooyu ngay sujjóot boo juumee ci julli mu ne moom imaam Zaynuddin wa dhahaba abu xanifa wa yaxya ibn yaxya min almalikiya annahu laa qunuuta fi imaam abu xanifa ak imaam allayth ibn saad ak imaam yaxya ibn yaxya te bokk ci malikiya yi ñoom dañu ne xunut amul ci fajar mooy kenn du xunut ci julli fajar non non non xunut kenn du ko def euh, loolu mooy li mu nettali nii après dinañ ñëw ci côté kon gis nañ deuxième wax mooy ne xanafiya yi la wax ab ah, sayyid imaam abu xanifa ak imaam al-layth ibn sa'd ak yaxya ibn yaxya ci maaliki yi kenn xunut kenn du xunut ci julli fajar kon loolu di euh, li nga xam ne mooy deuxième ci wax loo xam ne moom la nettali moom imaam Zeynuddin al-Iraqi te loolu jële nañ ko tamit ci ay saxaaba yoo xam ne euh, imaam Abdallah ibn Umar jële nañ ko ci moom waaye tamit jële nañ ko ci euh, ki imaam euh, at-Tirmidhi wa ashaabu sunan solo nañ ko ci Abu Malik al mu jël ko ci baayam baayam saxaaba la woon mu ne moom jullee na ci ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam yonent bi alayhi salaatu wassalaam julliwul mooy qunnatul falam yaqum wa sallaytu xalfa abi bakr ma julli ci ginnaaw seyna Abu Bakar qunnatul wa xalfa Umar falam yaqunut moom xunuutul ma julli ci ginnaaw seydna Usmaan falam yaqnut wa sallaytu xalfa Ali ma julli man man saxaaba bii man ma julli ci ginnaaw seydna Ali moom it xunuutul ba pare mu ne doom ji yaa bunayya innaha bid'a loolu bid'a la mooy xunut bid'a la eh, imaam at-Tirmidhi ne loolu eh, xadiisun xasanun saxiix xadiis la boo xam ne bu wér la bu léegi mu am beneen wax ah këne non dañuy xunut mais bu dee ne dafa am musiba bu dal ay jullit moom la wax moom imaam Zayn imaam al waliyuddin mu ne wa dhahaba ahmadu wa isxaaq ila annahu laa yuqnatu fi lfajri illa inda nazilatin tanzilu bil muslimin mu ne kanta imaam ahmad imaam isxaaq ibn rahawey assa ñoom ñaari àndandoo yooyu ñu ne kenn du xunut ci fajar lu dul ne bu dee daam catastrophe am musiba bu dal jullit ñi ñu daal di xunut waaye bu dul loolu kenn du xunut ah, léegi nag mu am yeneen lool beneen wax la mu ne waqaala ndax dim tudd après imaam ibnul mubaarak mu ne moom lam yara walam yara ibnul mubaarak al qunuuta fil loolu mook ñu njëkk ñee moom lim nettali ci xanaf yeey ñoo mooy ne imaam abdullah ibnul mubaarak moom gisul ne fajar dañoo war a qunut mu ne wa qaala sawriyu kantaa imaam as-sawri rahmatullah alayhi sufyaan ibn sa'id as rahmatullah alayhi wa an abi mu ne in qanata fil fajri fa xasan wa in lam yaqnut fa xasan mu ne waxtaara allah yaqnut mu ne kàntaa imaam as-Sawri dane moom ku ku xunut ci fajar baax na ku ñàkk a baax na waaye moom lim tànn mooy mu bañ a xunut mais ku ko def daal baax na kon gis nga wax yi ni mu wutee mooy ne boo départagé wax yi moom ci lim cité xanafiya yi rahmatullah alayhim muy imaam abu xanifa ak ki nga xam ne mooy al-Layth ibn ak yaxya ibn yaxya bokk ci maalikee ñoom dañ ne déedéet laa qunuuta fil fajri kenn bu qunuut ci fajar te loolu tamit la imaam abdullah ibn al-Mubaarak wax kon loolu mooy première wax deuxième mooy ne dañ koo sopp mooy maalikee yi sunna la buñ sopp voilà que mu ñoom ñoom ñoom imaam as-Sawri ñoom ñu wax mooy ku ko def baax na ku ko deful baax na sauf que baax na nag baax naa def nag mais ku ko deful du yàq dara ñu ne nit ki yow après boo ko deful yow sa julli baaxul déedéet léegi mu am euh, euh, ñetteel bi mooy waxu ñoom imaam Seydina Ahmad na Hanbal rahmatullah alayhi mooy ne bu problème amee bu catastrophe dalay jullit ñi bu boobaa lañuy xunut kon mu am beneen wax boo xam ne naroon naa ko te mooy waxu imaam Shafi'i rahmatullah alayhi bu Shafi'i yi këne dañuy qunut da nga def te ku ko deful moo xam nga tay ko comme imaam an wax ca al nga tay ko wala nga ñàkk koo tay mooy yow da ngay def sujudu sahwi voilà mu ne da ngay imaam al waliyuddin nee na wa xakaa Muhammad ibn Jarir at-Tabari al ijmaa a anna tarkahu ghayra mufsidin lis-salaa mu ne imaam Muhammad ibn Jarir at-Tabari gis nañ ne moom moom maalikee yi ñoom ñoo bokk kii que dañ koo sopp wala muy sunna rek mu ne noonu dañ koo sopp que loolu dañoo sopp koo xamante ni dangay def xunut dañ koo sopp ah mais moom dane moom dafa nettali que ne boroom xam-xam yi dëppoo nañu que ku bàyyi defoo xunut loolu yàqul su julli te waxu imaam an-Nawawi bi loolu lay niru li mu wax ci al ne moo xam mu tay ko du yàq julleem laa tabtulu salaat in taraka walakin yasjudu lahu in <coughs> amdan aw sahwan bu dee ne moo ko tay wala moom tayu ko léegi kon loolu mooy avis yi euh, dalil yi commencé naa ci wax leen mooy bi xadiisu Abu Malik al Ashja'i boobu nekk ci asxaabu sunan te ñu tudd ko léegi këne baayam dane ko moom julli na ci ginnaaw yonent bi aleyhi salaatu wa salaam julli ci say ginnaaw Seydina Abu Bakar mooy ku nekk ginnaaw yonent ma lay saab saab man julli naa yonent ma lay saab saab jamono mu dégguma ko mu xunut gisuma ko mu xunut ma julli jamonoy Seydina Abu Bakar ndax ku nekkoon xalifa moo doon jiite ju xunóotul ma julli Seydina jamonoy Seydina Omar xunóotul ma julli jëm ginnaaw ma julli ginnaaw Seydina Ali fii ci Kuufa am na jël waaye fii ci Kuufa cinq ans wala fii ci Kuufa en tout cas xunuutul kon nag yaa bu na yee yow sama doom li ma lay wax mooy loolu bidaa la léegi ñi wax loolu loolu lañu wax soof ko loolu mooy bokk na ci seen dalil yi te tamit riwaaye yi gisoon ci imaam Seydina Anas ci Sahih imaamul Buxaari rahmatullah da dane yonent bi alayhi salaatu wasalaam te muttafaqun alayhi la mu ngi ci Sahih imaam Muslim tamit këne dafa doon ñaan ci Ri'l weer ak Zakwaan ak Usayya weer weer summa tarakahu ginnaaw gi mu bàyyi ko mu bàyyi ko ñu ne waa kon kay da ko ba loolu loolu après dafa ba xunuut xunuutatul du tout xunuutatul du tout sauf euh, euh, loolu dama ko bëggoon a préciser naroon ko fàtte mooy ne xanafiya yi liñ nettali ne xanafiya yi rahmatullah alayhi ñoom dañu ne non ñoom xunut dañ ko dàq ci eh, jullit fajar eh, ci lu ñu joyal que moo xam que moo xam ndax mooy buñ ne dañ ko kenn du xunut mooy foofu catastrophe am mooy problème dal ci réew jullit yi wala déedéet ci yam waaye loolu noonu loolu noonu ku mel ni imaam euh, at-Tahawi moom dane te moom min kaana min a'immatil hanafiya ndax bu dee moom dane comme ni nga xam ne noonu la nekk ci xaasiyatu raddul muxtaar bu imaam ibn al-Abidin boobu ñoom dañoo saxal mooy imaam at moom dafa ne bokk nag ñoom ñoom dañuy sopp ñuy xunuut bu dee al-qunuuta lin-nawaazil fi salaati al-fajr mu ne këne di xunuut ci bu dee ne dafa am catastrophe dafa dal jullit ji wala yooyu ci jullit fajar loolu yu ñu yoonal la te du moom rekk ko wax te loolu mu ngi ci koo xam ne nag wax dëgg xanafiya yu mujj yi moom mooy référence bi imaam ibn al-Abidin ci téereem boobu ci xaashiya raddul muxtaar boo demee moo tax euh, wax jooj ñuy nettali ci xanafiya yi këne dañ ko dàq du tout en tout imaam Abu Xanifa moom loolu mooy xanafiya yi mais imaam Abu Xanifa moom dafa gisoon ne loolu du ñu ko def ci julli fajar loolu moom leer na moo tax sax imaam Shaafi'i ba mu demee foofu Kuufa di julli foofu moom dafa jàpp ne dañ koo war a def moom pas comme farata comme lu tolloo mais ku ko deful da ngay sujjóot sujjóotu sahwi imaam Shafi dafa jàpp ne loolu dañ koy def mais bi mu demee keroog bi mu demee foofu ci jumaa jooju imaam Abu Hanifa doon jullee Kuufa mais bi mu jullee fajar mais defu ko xunuutul mu pare taalibe yi ne ko mais imaam tey de def nga loo xam ne moom. yow xunut ak liñ ci kii ak sa mazhab ak yooyu xunut nga xam ne ci moom nga dëkke di ko jàngale ci sa mazhab ne dañ koo def tey nga ñëw julli defoo defoo xunut mu ne dama koo def ngir wormaal boroom xabru bi boroom xabru bi fii mooy imaam Abu Hanifa mi nekk ci dëkk bi fii fii nii nga xam ne fii mooy mooy siège moom comme que da ko doon bañ te loo xamante ni comme ko du farata loolu lu ñu sopp rek la sauf que ñoom fi ko yóbbu Shafi'i yi mooy ne boo ko deful da ngay sujjóot sujjóotu sahwi mais yàqul sa julli comme kon Imaam Shafi'i kon julleen jooju yàqu na <laughs> ah, ah, ah, loolu la di <laughs> mais yàqul julli mu bàyyi ko ndax loolu yaa subhaanallah ndax kan ormal Imaam Abu Hanifa yaa subhaanallah xoolal xo imaginer une seconde rek bu doon ñun suñu façon bi waaye suñu suñu yoon new ci ñun xooluñu moo tax subhaanallah naan waaye yow duñu ko bàyyi ndax déw kan moo la wax ne bàyyi ko ngir diw ñoom lan lañ la wax ku nekk ci ñoom bu sama jëf wuuteeg li boroom xabro bi ak la wuuteeg sunna teg leen sama wax te jël ko waxu waxu borom xabro bi yeneen ci ma lay loolu dag leen koo gën a xam mais xam nañ dañoo xam ne yii dafa am yoo xam ne du farata àggul darajaay sunna yoo xam ne bàyyi ko léeg-léeg wàññiwul dara amaana sax muy gën ndax am na foo xam ne nga def ko indi yow xam ne sunna rek la nga def ko fitna mais nga defoon ko kay nga bañoon ko def moo gën nga bañoon ko def moo gën te am na ñoo xam ne sax ñoom dañoo comprendre affaire bi ñoom dañuy dégg benn affaire jàpp na ñoom ñooy ñooy jàpp ne mbir mi sunna la ndeke sax te dul sunna wala sunna la mais mais naka ndax ñoom ay tanqiixul manaat ak yooyu xamuñ ci dara mooy comme nit koo xamante ne nii moom li mu def euh, jël ay dàllam di euh, ñëw comme ne comme que yonent mi alayhi salaatu salaam doon julli ay dàll nga ñëw fekk tapis nit jàkka joo xam ne dañ koo defar defar takk ba mu baax yow nga doxe say dàll fële ñëw taxaw ci yàgg say dàll noonu ñu wax nga ne sunna laay doxal xam nga ne xam nga ne yow yow yow xamoo li ngay wax est-ce que jàkkaay yonent bi alayhi salaam ay tapi la woon ay tapi bi mu ne bi mu ñëwee bi ñu ko invité kër maamam wala kër yaayam yonent bi alayhi salaam bi mu paree mu ne quumu falu salli lakum jóg leen ma julli leen mu ne fa qumtu ila xasiirin qad iswadda min tuuli ma lubis fa nadaxtuhu bi ma mu ne ma jóg indi benn benn benn sajaada benn tapi boo xam ne la ab sajaada boo xam ne dafa commencé ñuul ndax lu bari liñ ciy toog akam aka jaar di ci toog liñ ciy toog maa lubis foofu déggul te du dañ koy sol non ndax labasa la labisa day tekki loo xam ne dañ ciy toog dañ mën nañ ko tekki lool lu bari loo xam ne liñ ciy toog ma daldi ci wis ndox ngir li tuuwi ma mu fan ma dox tuuwu bi ma ngir dindi sikki sàkk bu dee sobe am na ci nga foog ne loolu est-ce que say naanas dana yonent mi sallallahu alayhi wasallam taxaw tànk yi jàll yi ci kaw fii jàkkaam suuf la woon ay xeet gis nañ keroog laylatul qadri ba ba muy julli sëgg ci ban bi la kii la ndox mi ndax loolu noonu la meloon ku fu newel noonu solal dàll mais bàyyil tapi nit ñi moketu gaa yi nga ñëw taxaw ci naan dangay doxal sunna xam nga ne lool du sunna yow yaa xamul li ngay wax loolu moo tax bu doon ñun xoolal imaam Shafi'i rek rahmatullah alayhi ni mu doxale Euh, que ne defu ko deful ko nag te pourtant loolooy mazhabam ndax lan ngir wormaal boroom boroom xabru bi muy imaam Abu Hanifa kon moo tax moo tax wax jooju ñuy wax di ko nettali euh, loolu moom moom la imaam Abu Hanifa mais quant à euh, ñi nga xam ne ñooy Hanafiya yi ñoom seen wax ginnaa selon imam at-Tahawi nga xam ne moom dafa bokkoon ci a'imma yi mooy ñoom seeni wax ginnaa que ne am na ci nee na loolu ñoom dañ koy yoonal bu dee dafa am lu xew ci réewu jullit yi que ñu def li nga xam ne mooy xunut problème kon loolu ci gàttal loolu mooy dalilu ñi nga xam ne ñoo ne kenn du xunut ndax xadiis surtout xadiis Abu Malik al-Ashja'i ak riwaay yi nekk ci saxiixa yi nga xam ne Yonent bi alayhi salaatu salaam da doon ñaan yàlla Ri'l ak Zakwaan ginnaaw gi mu daal di koy summa tarakahu ginnaaw gi mu daal di koy ba léegi nag nga ne ne waaw léegi ndax on va faire bon il faut ñu commencer gaaw ko amee gis naa temps mu ngi léegi deuxième mooy ñoom ñoom xanaa euh, euh, maalikiyee maalikiyee ak shafi'iyye yéen lan moo tax ngeen ngeen kii ngeen ngeen ngeen di wax naan affaire bi dañ koo sopp que ne yéen dañ koy def ku ko def tout le temps lu ñu sopp la tamit ah. ba ñii ne yéen ku ci ku ci ku ci euh, ku ci nu mu tudd ku ci am ku ko ku ko deful da ngay sujjóot sujjóotu sawi ñu ne waaw ñun ndax xadiis bi nga xam ne imaam ad-Daaraqutni moo ko solo ak imaam al-Xaakim ak imaam al-Bayhaqi te bi ñu ko solo yi dañ ko wéral mu jaar ci Seydina Anas ah mu ne foofu mu ne ah kën yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa qunut qanata rasuulullah alayhi wasallam ba'da ruku'i fi salaatihi shahran mun a yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa xunuut ginnaaw jullee bu jullee bandar ruku'i bu ruku'i ba pare fii salaat yi ci julleem shahran pendant un mois yad'u muy ñaan li fulaanin wa fulaan mooy ndax xunuut du ñaan rek ñaan yàlla ñenn mais dinañ gis comme ci xadiis bi nekk ci saxiixu imaamul Buxaari bu imaam Abu Hurayra këni yonent mi alayhi salaam mais ak sa imaam Muslim këni da doon ñaanal yàlla ngir yàlla aar te protéger ñoom Ayyash ibn Rabi'a ñooy dinañ ko gis léegi mooy du ne rek ngir ñaan yàlla ga ñenn euh, tàccoor yi mu ne munuy ñaan yad'u li fulaanin di ñaanal diw ak diw summa taraka du'a lahum ginnaaw gi mu bàyyi di leen ñaanal ah, léegi ñu ne xadiis boobu noonu euh, Seydina Anas radiyallahu anhu dani yonent mi alayhi salaatu wa qanata shahran ba'da ar-ruku' yad'u ala ahyaa'in min ahyaa'i al-arab thumma taraka ñu gis ngeen xadiis bi ngeen waxoon noonu mu nekk ci aslu bi mu ci saxiixa yi kën yonent mi alayhi salaatu wa salaam da ci ay di ñaan yàlla ay quartier mooy ñoom Ri'la ci Zakwaan ci quartier ci mboolooy arab yi tribu arab yi ginnaaw gi mu bako ñu ne mais imaam ad-Daaraqutni da cee def benn yokk boo xam ne moom imaam al ak imaam al-Bayhaqi te wéral nañ ko mu ne fa amma fi subh fa yazal yaqnut hatta faaraqa ad-dunya ñu ne ginnaaw kanta li nga xamante ne nii mooy mooy mooy mooy euh, fajar jullit suba deñul deñul di ba ni muy génne àddina moom alayhi salaatu wassalaam ñu ne loolu doon suñu suñu dalil la ñu ne tamit xadiis bi bi ñu jundu léegi bu Seydina Abu Hurayra bi mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah dafa yëkkati boppam min salaati subhi qaala allahumma njul walid ibn al walid mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa julli suba Euh, julli suba ginnaaw gi mu yëkkati boppam ci ci mooy bu sujjóot bu mooy mu mu yëkkati boppam rukon yi après mu yëkkati boppam ba pare mu ne allahumma ah mooy min ar-rak'atil bu mujj min as-salati subh qaala allahumma anjul walid ibn al-walid mu ne allahumma yow sama borom yal na nga euh, euh, musal rëccal ki nga xamante ne mooy al-Walid na al-Walid moom rek mu ne déedéet wa Salama ibn Hisham ak Salama ibn Hisham ak Ayash ibn Abi Rabi'a mooy ñooñu nga xam ne waa Makka ñoo leen tegoon loxo doon leen fitnaan doon leen sonal yonent bi alayhi salaatu doon leen ñaanal nag ndax ñoom mënuñu woon a gàddaay ñenn ñi kenn ki gisoon nañ Abu moo ko trahir ak ak ak frère bi al ñoom ñoo ñëwoon fexe ba yu delloowaat ko fi nga xamante ne ni mooy seen réew ma ah mu ne ko waa mu ne yeneen ci ma lay saar-saam ne kon wa Ayaash ibn Rabi'a wal mustad'afiina bi Makka yal na nga dimbali rëccal muccal ñi nga xam ne ñooy ñoom ñépp ak ñi ñàkk doole biir Makka ñi ñuy néewal doole foofu allahumma shudd wat'ataka ala Mudar yal na nga taral sa téye mooy nga teg ci ñoom coono yu metti mbugal mu tar ala mudar ci ñi nga xam ne ñooy waa mudar waj'alha alayhim sinina ka sini yuusufa te yal na nga ko def mu metti ci ñoom comme ak yooyu seydinaa yuusuf alayhi salaam daal di mooy ca mu ngay dégg saba baqaraatin simaanin yoo yële ni mu mettee woon ba gaa yi nga xam ne yéen dina ñëw ay jamono yoo xam ne du ngeen am récolte boobu noonu mu doon wax mu ne yal na nga yàlla nga teg leen mbir mi wu noonu mooy doon ñaan waa Mudar eh, da leen ñaan yàlla waj'ala alayhim siniina ka sini Yuusuf kon ñu ne yeneen bi Seydina Abu Bari eh, Abu Hurayra mu ne ah kon lii nii day wane ne kon yeneen bi alayhi salaatu salaam da ko doon def te moom imaam Abu Hurayra jëlee ci moom que moom jàngal na ay nit da ko doon def doon xunóot ci jour moom moom ci ay tisbaar tàkkusaan yooyu di leen wan julli yonent bi alayhi salaatu salaam ñu ne eh, loolu xam nga ne bu dul woon ne loo xam ne lu wéy la imaam Abu Hurayra doonu koon defaat bu xamoon ne kon dañ koo arrêté c'était plus possible kon doonu ko woon def voilà léegi. kon loolu beneen wax la léegi eh, nga ne waa léegi eh, ñi ci des waa eh, mooy imaam ahmad ak imaam ishaq rahmatullah alayhim mooy ñi ñii yëpp nag dalil yi yëpp yi ñëpp yi wax ëpp na lii fopp fopp sax mais bon dañu koy yemale noonu ndax affaire yi dañoo bari de yonent bi alayhi salaatu salaam ñoom ñu ne yonent bi alayhi salaatu salaam gis nañ ni Seydina Anas riwaay ñun dañuy yem rek ci saxiix yi mooy xadiis yi nga wax nii këne da doon ñaanal Ri'l Zakwaan ginnaaw bi mu daal di koy bàyyi weer mu bàyyi ko ñu ne loolu dañ ci xame ni kon xunut euh, mooy ne ci ay aajoo koy waral te tamit gis nañ ci xadiis Seydina Abu Hurayra bi nga mujje këne da doon ñaanal ñoom Ayaash ibn Rabi'a di ñaanal ñi nga xam ne ñoo ñéew ji doole yi foofu ba pare di ñaan yàlla waa Mudar mu taral ci ñoom ñu ne loolu day wan ne kon la na ndax lan dafa am problème bu xewoon ci jullit ñi mooy lu fekk waa Makka kidnappé leen fële mënuñoo génn mënuñoo ñëw fekk si ñi nga xamante ne nii ñooy seen mbokk yi fii nii ci madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam voilà kon ñu ne yooyu noonu euh, yépp day wane ne kon yëf yi daa am cause bu taxoon te xadiis Seydina Abu Hurayra bi nga tudd léegi euh, mu muttafaqun alayhi la mu ne moom këne mooy bi ma ne moom da doon da doon julli wan nit ñi ne da leen di wan julli yonent bi alayhi salaam mu ne fa kaana Abu Hurayra yaqnutu fi rak'atay al-axiira min salaati subhi ba'dama yaqulu sami'a Allahu liman hamida fa yad'u lil mu'miniin wa yal'anu al-kuffaar moom da doon ñaana Seydina Abu Hurayra da doon xunut ginnaaw ñaareelu ràkk bi ci ci ñaareelu ràkk bi ginnaaw ñaareelu ràkk bi ci jullit suba bi waxee sami allahu liman hamida ba pare muy ñaanal jullit ñi di rëbb ñi nga xam ne ñoo yéefee ah léegi ñu ne la waa léegi bon ci gàttal kon dalil yaa ko mais kan la waxam gën a dëgër mooy xunut duñ ko def du tout wala dañu koy def mooy ne mooy du ñu ko def du ñu ko def que ni dañ ko dàq kenn du ko moom du am te loolu wax naa la solo nañ ko ci xadiisu Abu Malik al-Ashja'i jële nañ ko tamit ci Seydina Abdullah ibn Umar que ne loolu binaa la que ne xunuut nekk fi di xunuut xunuut <laughs> loolu binaa la <laughs> euh, léegi euh, ak waa loolu noonu moo gën a dëgër wala ñu ne dañ koy def ndax kat boo nee mbir mi bidaa la kon def ko dañ naan na li gën a dëgër mooy ne mooy ne daal mbir mi lenn la mooy ne euh, ñoom fi ñu ko teg ñoom dàquñ ne ñi ne bidaa la ñoom mooy ci malaayibul arba ñi nettali comme ñi imam Zaynuddin euh, imam Waliyuddin Hanafiya yi ñoom nekkul ne dañ ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam masula xunuut de Hanafi yi waxuñ lool te wax naa la ne waxu imaam at bi tam nekk ci Durrul Muxtaar ar-Raddul Raddul Muxtaar foofu këni imaam at-Tahawi bu a problème amee catastrophe loolu yoonal nañ ko ñun Hanafi yi mais en tout cas waxu imaam Abu Hanifa bi rahmatullah alayhi boobu noonu mooy ne moom ñoom neewuñ que euh, xunuut masula am ñoom dañ ne yonent mi alayhi salaam da koo mujj dañ koo nasaxal mansuux da koo mujj ba comme que da koo ba kon nag loolu mooy kon nag affaire yi kon xunuut kenn dootu ko def looloo tax mais dañu naan li nga xam ne insha allah mooy li gën a dëgër mooy waxu Maliki yi te moom la imaam as-Sawri wax mooy ku mu neex nga def ku mu neex nga bañ a def xunuut fajar ku mu neex nga def ku mu neex nga léegi nag benn affaire am na mooy ne tamit yonent bi alayhi salaatu salaam le fait que saxaaba yii tamit ku mel ne Abdallah ibn Umar xadiisu Abu Malik al-Ashja'i yi bi mu jëlee ci baayam radiyallahu anhu mu ne yooyu yëpp dégg ko loolu tamit day lenn lay wane mooy ne yonent bi alayhi salaatu salaam doonu koon def tous les jours lii mooy dëgëral euh, digg doomu mazhabu imaam as-Sawri ak imaam Malik rahmatullah alayhima këne mooy mbir mi dañ koy sopp léeg-léeg nga def léeg nga bañ a def ku def baax na ku deful baax na te c'est sûr que yonent bi alayhi salaam dëkkewu ko woon tout le ndax bu ko dëkke woon tout le temps saxaaba yi du ñu ne ñoom nan lay bizarre ci ñoom ba ñii ne ñi ñi mooy du bañ naan bid'a la loolu day wane ne kon ñoom fekke nañ jamono yoo xam ne yonent bi alayhi salaam defu ko waaye tamit ñeneen ñi soloo leneen mooy que def na ko Seydina Abu Hurayra te moom kañ la ñëw Seydina Abu Hurayra euh, kii la euh, Xaybar la la la la tuube septième la tuube kon mooy ne ah ci xadis muttafaqun alayhi bii ñu génn lan la wax wallahi la ana aqrabukum salaatan bi rasulillah dane man maay ki leen gën jege gën a niroole gën jege julli yonent mi alayhi salaatu salaam ki ko doon nettali mu ne fa kaana abu hurayra yaqnutu fi rak'ati al-akhira min salati as-subh ba'da ma sami allah liman hamida fa yad'u lil mu'minin wa yal'anu lil kuffar seydna abu hurayra da doon qunut ginnaaw bi waxee lool ginnaaw ràkk bu mujj bi ci suba ginnaaw bu waxee sami allah liman hamida di ñaanal jullit di di rëbb ñi nga xamante ne ñoo yéefari te loolu muttafaqun la loolu mooy wan ne kon Seydina Abu Hurayra ci boppam moom fekke na yonent gis na yonent ma lay saar saar di def qunut kon kay loolu mooy kon lii du tout le la ko doon def même boo nee ma kaana comme ñu ne comme euh, Shafi'i yi xam nga mën nañ wax loolu e kaana yadullu ala ad-dawaami wal istimrar ala asahhi qawlil usuliyyi mooy ne kaana day tegtale ne mbir mi dafa continuer te dafa sax da ko doon def tout le temps dañ naan la loolu dëgg la mais illa ida sarafahu saarif lu dul dafa am luy ñëw wane que ne nag cette fois ci kaana bi tekkiwul ne tout le te li koy wane mooy xadiisu ñoom Abu Malik al-Ashja'i ak Seydina Abu Abdallah ibn Umar mi ne bid'a loolu day wane ne tout le temps te ñoom kii dane la fekke xam nga bee moom xam nga dane man julli naa ci ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam qunuutul ginnaaw seydna abu bakar xunuutul seydna seydna omar xunuutul ginnaaw seydna usman xunuutul ginnaaw seydna ali xunuutul loolu bi na kon kay loolu mooy wane ne kon kaana bi du ne yonent ma lay saat sam da cee dëkkoon ndax bu ci dëkkoon waaye waaye ñii dinañ ko gis xanaa kon loolu mooy insha li gën a dëgër kënee xunuut ci julli fajar bon ku neex nga def sunna la sunna la moom Euh, Kanta euh, gis nga yoonal lay sa moom da moom dafa bokk ci ñi nga xam ne ñoom dañ ne dañ koy ba mook Hanafi mook Imaam Abu moo na ay at yu da ko doon nettali di ko wax moom euh, Imaam kii ndax moom dafa ci am sunna moom li ne summa tarakahu boobu ci sa hadiis Seydina Anas mi moom foofu la teg ay waxam Imaam Layth ibn Sa'd rahmatullah moom mu ne looloo tax boobu ba léegi moom ay atangi at yu bari la lim këne man xunuutuma waaye nag ngir nag nga boole mbir yi dalil yi te lool moo gën tout le temps al jam'u minal minal tark dajale moo gën nag bàyyi benn jàpp ci benn fi ngay dajalee yépp mooy nga jàpp ci ñaar yépp mooy di def léeg-léeg di bàyyi léeg-léeg nga xam ne yow leer la ne boo defee moom mooy yow topp nga sunna ndax yonent ma lay saar saar da kon def Seydina Abu bu doon julli fa suba noonu lay def kon nag kon nag mbir moomu lay wane ne ah loolu noonu daal ah loolu day wane ne kon moom da ko doon def kon nag li gën te gën dëgg dëgër insha mooy ne ku kuy koy def daal mooy léeg-léeg nga def léeg-léeg nga bañ a def loolu mooy incha allah li nga xam ne mooy li dina dëgër incha allah wallahu taala alam kene jarul sujudu sahwi boo ko defee loolu mooy li dina dëgër mais Shafi'i léegi nag léegi taxaw mu am benn affaire waa léegi waa ab yi moom bu doon julli ci ginnaaw koo xam ne du Shafi'i yi ji waa ji léegi kooku noonu Euh, daldi moom xunuutul nag léegi moom lu muy def dañ naan la déedéet loolu bokkul ndax imaam bi moom buy jiite kiy jiite loolu la bu xasee jiite mooy moom mazhabam lañuy ñuy topp mooy ne xunuutul manoo ko forcer na ko nag imaam da ngay da ngay da ngay xunuut wala yow ñun dootuñ julleeti sa ginnaaw déedéet gisoo ne imaam kii wax imaam an yi ne loolu du yàq julli te imaam ah, wax naa la léegi imaam Shafi'i bi mu demee ci fële Kuufa bi mu demee ci abu imaam Abu Hanifa foofu ah foofu lan la def mais julli na fa dafa julli fa te xunuutul te xunuutul te pourtant looloo doon mazhabam bañ ko koy rappeler mu ne moom da koo def ngir wormaal ki nga xam ne mooy borom xabru bi ne ci réew ci dëkk bi fii bi ne fii kon nag affaire bi loolu la affaire bi kon loolu la. léegi nag mu des mu des beneen affaire mooy euh, léegi euh, kañ la mooy ban waxtu ana ban ci waxtu yi ci ban moment la ñuy def li nga xam ne mooy xunuut bi loolu moom wuute la wuute la boo xam ne mu euh, comme li wax al-Hafiz Ibn Hajar wax ci al-Fath que mbir mi moom ñii dax ñii lañ ne mooy da ngay gis ne riwaaye yi dafa am pour bañ a guddal quoi gis nañ ni riwaay imam Anas yu bari dañuy avant ak ginnaaw bi mu rukkoo yi am ñoo xam ne dañuy ab avant mooy ni am yeneen riwaay mooy jële yu ñu nekk rek jële nañ ko ci ay saxaaba kon moo tax mu ne loolu ixtilaafu kii la tanawwu la rek mooy ne mbir mi euh, ku ko ku ko defe nii noonu la ku ko defe neneen mooy ku xunut avant ngay sujjóot ngay ngay ngay bi nga jullee ba mooy tari ba pare laata ngay rukkon nga xunut wala nga rukkon ba pare ci ñaareelu ràkk bi siggi doora rukkon doora xunut lool dara newu ci ndax ku mel ni Shafi'i yi ñoom dañu jàpp ne dangay ngay rukkon ba pare boo siggee nga doora euh, def li nga xam ne mooy xunut bi kanta imam Malik moom dama gis ne dangay ngay xunut laata ngay rukkon kon loolu noonu loolu noonu moom mooy ixtilaafu tanawwu la laxtilaafu tadaad mooy ne wuute la ci niñ koy defee ku ci waay def baax na te loolu ni ñu jëli nañ ko ci e, ñi nga xam ne mooy saxaaba yi radiyallahu anhu mu ci nekk am ñu ko wax léegi e, mu des mais xunut bi loolu mooy fajar witar moom loolu bon loolu xunutu witar moom xam nañ mooy ne loolu c'est waa asxaabu sunan imaam euh, kii nu mu tudd solo ñoom ñoom solo nañ ko ñoom imaam imaam at-Tirmidhi as ak waa asxaabu sunan mooy muy xadis boo xam ne bu wér la imaam at-Tirmidhi wéral na ko mooy bu Seydina Seydina al-Hasan di sëtu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci kunuutu mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo ma jàngal ay baat. yoo xam ne moom laay wax ci witar muy allahumma hdini fi man hadayt wa aafini fi man aafayt wa tawallani fi man tawallayt wa baarik lii fi ma aatayt wa qini sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk wa innahu la yadillu man waalayt tabaarakta rabbana wa ta'alayt am na ci beneen wala ya'izzu man a man aadayt tabaarakta rabbana wa ta'alayt loolu mooy par exemple bu mel nii ba xam nga lii ci witar la ne moom la ko moom la ko jàngal moom Seydina Hasan ibn Ali di surtout yonent bi alayhi salaatu euh, moom dane yonent bi alayhi salaatu moo ko jàngal baat yi mu koy wax ci witar mooy xadis bu wér nga xam ne imaam euh, at-Tirmidhi dane xadis la bu Hasan gisuñu ci qunut lu ñu jële ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam shay'an ahsana min hada lu gën a rafet lii mooy lu ko gën a wér amul moo tax Shafi'iyya yi rahmatullah alayhim ñoom bii nii lañ tànn mooy lafz bii moom lañ tànn que ne euh, ñoom xunuut nii la xunuute voilà ñoom ci loolu nga xam ne waa asxaabu sunan na ko imaam al-Bayhaqi solo nañ ko ñoom loolu lañ tànn ah léegi bu dee Maliki yi par exemple ñoom ñu ngi tànn bu Seydina Omar bi biñ jëlee ci Seydina Omar wér na ci moom këne lii la doon ñaan te loolu mooy mooy ne xam nga yii mooy xukmu rafa la yoon mooy ne Seydina Omar bul foog moo toog di créer ñaan bi wala loolu non xunuut bi mooy ne yooyu bu ko doon jàngale en même inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa la man yaf man yafjuruka allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nas'a wa nahfid narju rahmataka wala bil kon boobu noonu moom la ku mel ni Maliki rahmatullah alayhi bii nii lañu tànn voilà léegi mais bu ci waay wax baax na mooy bu ndax xunut moo wax nañ la ak ñaan la bu ci waay ñaan baax na witar nag li gën comme que bee la jàngal ki nga xam ne mooy Seydina Al Hasan mooy ni wax boobu nag mooy li gën feddale ko mais ku wax leneen tekkiwul ne bosam bi mu wax baaxul voilà Euh, léegi nag mais sopp nañ bu dee nag nit ki day jiite ay nit man man na ko wax ci kaw am na ñu ne bu dee sala julli yi nga xam ne ci kaw lañ koy wax mooy ci kaw lay wax bu dee ci suuf ci suuf waaye li feeñ mooy ne riwaayu Seyna Anas yi mu doon wax naan mois la yonent bi alayhi salaatu salaam doon ñaan yàlla waareel mooy loolu day wane ne ci julli yëpp la woon te yu en tout cas ëpp ci julli yi te loolu la ci kaw la li tax ñoom ñu ko doon dégg mooy neewul ne fajar la woon ak timis rek wala gée. voilà moo tax euh, loolu insha allah mooy li gën a dëgër mais nag bu dee ne nag waa ji mais man na ko wax ci suuf bu dee ci julli nga xam ne julli yi wax ci suuf la loolu yàqu ci dara ah, kon wax naa la ak ñaan nag loo mu ci wax leneen beneen ñaan baax na comme l'imam an-Nawawi wax mu ne wa'lam anna al-qunuuta laa yata'ayyanu fiihi du'aa'un 'ala al-madhhab al-mukhtaar fa ayyu du'aa'in fa ayyu du'aa'in da'a bihi hasala al-qunuut walaw qanata bi aaya aw aayaat min al-qur'aan al-'aziiz wa hiya mushtamila 'ala ad-du'aa' hasala al-qunuut walaakin al-afdal maa jaa'at bihi sunna mu ne ah, xamal ne qunuut nag amul loo xam dañ naan lii rekk lañ ci wax mooy buñ ne maalikee lii lañ tànn wala lii moom mooy moom tekkiwul ne ku def beneen bi baaxul non que ne da xam ne xunut amul loo xam dañ naan lii lañ ci war a wax do ñaan gii jeex na mu ne ci mazhab bi nga xam ne moom lañ tànn mooy gën a dëgër mu ne ñaan bu waaye bu nit ki mën a ñaan loolu dina xunutam mat na même bu dee nekk aaya la boo xam ne wala ay aaya yu bari ci alquran bu tedd bu màgg bi te tedd te mu am ay ñaan loolu xasalal xunut loolu xunut la waaye waaye li gën nag mooy li nga xam ne moo ñëw ci na loolu ndax yonent bi alayhi salaam xamoon aaya yii waxul ne xunutu ku ñaan loolu mënuñ ko ne li nga def baaxul waaye nag nit ki bu dee dee jiite kooku comme muy xunut bu mu wax allahumma dini allahumma hdini fii man hadayt noonu na wax allahumma hdina voilà comme ça bu boole ci ñi ci des waaye bu ne hdini it baax na même bu dee ne loolu du lu gën voilà ndax ka ko doon ka doon def di ñaan di defe noonu yonent mi alayhi salaatu salaam dafa wax ngeen changer seen imam bi ba mu déggee ka doon ji nga am ne ñaan yépp ci boppam la ko centré mooy au lieu mu ne ihdini ya ihdina yal na nga ñu gindi ñun ñépp moom ihdini ma yal na nga ma gindi te muy jiite ñeneen ñi loolu yonent waaye saab saab ne kii seen imam bi changé leen ko léegi mooy kon day wax yooyu ah, nit ki mën na cee yëkkati loxoom bu ñuy def ñaan boobu bu ko neexee mu yëkkati loxoom am na nag ñu koy bañ ne kenn du yëgati loxo bi kenn du ko kenn du yëgati loxo kenn du def massa ci saxaar kanam mais lool ku mel ni imaam an-Nawawi euh, dane euh, li gën a dëgër mooy ne yustahabu rafuha wala yamsahul wajh li gën a dëgër mooy da ngay sa loxo waaye nag bu ko bu ko diw ci sa xar kanam après voilà mu ne loolu mooy li gën a dëgër am na nag geneen wax kon daal loolu moo jëm kon ci masala boobu léegi xunut kon loolu mooy fajar mais xunut am na ci yeneen yi yeneen julli yeneen ci maanaam saa saa gis nañ ne bu problème ma soxla kon da ko doon def ci zuhr ak yooyu yooyu da ko doon def voilà kon nag mooy ne loolu mën naa nekk euh, ci ci yëpp nag julli yëpp man na comme ñu am dëkk boo xam ne réewum jullit moo xam ne ay yéefal leen song man nga boo jullee tisbaar imaam bi mu def xunut léegi léegi nag da ngay dellu ci li waxoon ne ñi ne bu dee ne jullit sirri yàlla da koy def sirri bu dee da koy ndànk wax ci suuf da koy wax ci suuf bu dee ne julli la joo xam ne comme ay timis ak gée ci kaw la koy wax waaye imaam an-Nawawi dane awal xadiisu saxiix fi qunuuti rasulillah ala alladina qatalu alqurraa bi bi'ri ma'una yaqtadi zaahiruhu aljahru aljahra bil qunuuti fi jamii'i salawaat mu ne nag waaye xadiisu wér bi nga xam ne moo ñëw ci qunuut yonent bi alayhi salaatu salaam doon ñaan yàlla ñi nga xam ne ñoo rayoon soixante di personnes yoo yële ca ma'una de li feeñ daal mooy ne da ko doon wax ci kaw ci julli yépp voilà loolu ah, mu ne te ñëw na ci Seydina Abu Hurayra sax imaamul Buxaari kana jahara bil qunuut fii qunuuti naazila wax na ko ci kaw ci yoo xam ne ay catastrophe wala yooyu daloon jullit ñi kon loolu insha allah kon mm, loolu moo jëm ci masalatul xunuut kon baat yaa ngoog kon allahumma hdina fi man hadayt wa aafina fi man aafayt wa aafina bu dee ne mbooloo ga wala waa wala nga ne bu dee yow la allahumma hdini fi man hadayt wa aafini fi man aafayt wa tawallani fi man tawallayt wa baarik lii fi ma atayt wa qini sharra ma qadayt fa innaka taqdi wala yuqda alayk fa innahu la yadillu man waalayt wala ya'izzu man aadayt tabaarakta rabbana wa ta'aalayt wala nga ne allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wala nakfuruk wa nu'minu bika wa nakhla'u man yakfuruk allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nas'a wa nafid narju rahmataka wa nakhsha 'adhabaka inna 'adhabaka al-jidda bil kuffaari mulhaq kon ah loolu man nga ko wax ak bu dee ne defoon bu ñaanoon loolu daan allahumma allahumma lil mu'miniin wal mu'minaat wal muslimiin wal muslimaat wa aslih dhaata baynihim wa allif bayna quluubihim waj'al fi quluubihim al iimaana wal hikmata wa thabbithum ala millati rasuulillah sallallahu alayhi wa sallama wa awzi'hum an yuufu bi ahdika alladhi ahdtahum alayhi wansurhum ala aduwwika wa aduwwihim ilaahal haqq waj'alna minhum mooy mooy ñaanal loolu ñaan la mais nag kantaa guddal xunuut yi comme niñ koy gise léegi mooy ne loolu noonu loolu noonu en tout cas en tout cas mooy ne doonu noon deme noonu guddal bi guddal bi guddal presque léeg-léeg xunuut bi dina jël ay xunuuti quarante cinq minutes xunuuti cinquante minutes xunuuti trente cinq loolu loolu quand loolu quand même ah al ittiba'u daal xayrun quoi gis nga yonent ci alayhi salaatu salaam li mu doon ñaan ni mu gàtt li mu jàngal Seydina al-Husayn ni mu gàtt al-Hasan gis nga ni mu gàtt ak xunuutu Ramadan yooyu yëpp euh, tamit dañ koy yoonal am nañu ko yoonal ne nisf boo ñëwee ci début mooy quinze jours yu mujj yi ngay def loolu ci Shafi'i yi na ko Hanafiyya yi ñooñu waaye mooy xunut daal ak ñaan la boo xam ne nit mënuñu ne di ki di ko def ñu ne bidaa la def non loolu li gën a dëgër mooy ne du bidaa mbir la moo xamante ne nii euh, mu sax la bu yeneen bi alayhi salaatu salaam def saxaaba yi def ko ginnaaw am ci saxaaba yi bokk ñoo xam ne def nañ ko seen ginnaaw te bokku ci ñi nga xam ne bokkuñ ci ñu njëkk tuub ku mel ni Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu wa ardaa kon nag loolu mooy li gën dëgër am na ci wàllu xunut xam naa kon euh, tey kon dañuy yem noonu masala mi kon jëlal nañu suñu waxtu wi kon du mën a gis sariya bi nga xam ne mooy sariya bu Seydina euh,